di seydina ali di doomi abi taalib moom turam abdu manaaf la woon la tuddoon dafa amoon doom ju tudd taalib mooy ki mag ci doomam yi moo taxoon ñu ko doon wax abu taalib baayu taalib mais abdu manaaf la tuddoon abu moomu di doomi abdul muttalib abdul muttalib di doomi haashim haashim nag di doomi ainsi de suite Abd Manaf euh, après Qusay ridwanullahi alayhi moom Seydina Ali yàlla na yàlla nekk ci moom tey nag ñu waroon a def kon tarjuma muy biographie Seydina Ali ibn Abi Taalib moom mooy kon comme ni ko imaam Ibn Isxaaq waxe Ali la tudd di doomi Abu Taalib Euh, di frère Seydina Aqilin ak Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhuma moom nag imaam Ali radiyallahu anhu gis nañ ne imaam li imaam Ibn Isxaaq wax ni boroom xam-xam yi nag dañu wuute ci ban année la tuub am na ñu ne neuf la amoon am na sax ñu ñëw ba ne treize ans am ñu wax quinze ans am ñoo xam ne mais li gën a dëgër comme ni nga xam ne loolu la alxaafiz ibn xajar rahimahullah wax ci fatxul baar yi mooy ne te moom la imaam ibn isxaaq wax que ne moom bi muy tuub moom imaam ali seydina ali ibn abi taalib radiallahu anhu mu ngi amoon dix ans euh, imaam ibn muy nettali ni nga xam ne noonu la Seydina Ali moom duggee ci radiyallahu ci lislaam bi ak ni ko ni mu nekk woon ak yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu ne moom imaam ibn Isxaaq wa xaddatani Abdullahi ibn Abi Najiixin an Mujaahid ibn Jabr ibn Abi al-Hajjaaj annahu qaala min nicmati llahi Ali ibn Abi Taalibin wa mimma sanaa allahu lahu wa araadahu bihi min alxeyr ann qurayshan asaabathum azmatun shadida wa kaana abu taalibin daa ciyaalin kasiira fa qaala rasulu llahi sala allahu alayhi wasallama lilcabbaasi cammih wa kaana min aysari bani haashim yaa cabbaas inna axaaka aba taalibin kasiirul iyaal wa qad asaaba annaasu ma naasa maa tara min haadihi al azma fantaliq binaa ilayhi falnuxaffif canhu min ciyaalihi aaxudu min baniihi rajulan wa taaxudu anta rajula kon ila axiri alxadis imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne wa xaddatanii te nettali na ma abdullah ibn abi najiix di abdullah di doomi abi najiix moom mu jële ci mujaahid ibn jabr di taalibe seydina abdullah ibn abbaasin radiallahu taala anhuma te mu ci tafsir waaye tamit ci xadiis moom seydina mujaahid ibn jabr mu ne kaana min ni'matillahi ala ali ibn abi taalibin mu ne bokk na ci xéewalu boroom bi xéewal yi suñu borom defaloon seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ak li nga xam ne moom la ko defal te nammal ko moom nammal ko ko moom ci lu yiiw mooy ne Quraysh dafa am benn crise bu metti bu leen daloon crise bu méttee méttee métti économie bi doxatul lu bari doxatul walla doxul ni mu war a doxe dund gi metti lool mu ne wa kaana abu taalibin dha iyaalin te abu taalib seydina eh, moom abu taalib di bàyyi seydina ali radiyallahu anhu boroom njaboot la woon gu bari kasiira gu baree bari moom nag abu taalib bi nga xamante ni dafa bari njaboot te crise bi ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seetlu loolu këne bàyyite xam bii kat di abu taalibin radiyallahu euh, abu taalib moom crise bi metti na ci ñépp waaye ginnaa metti ci moom ndax loxoom jotul woon gannaawam te dafa bari woon ay doom comme ni ñu ko gise woon bi fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam newee ba mu nekkee tuut tànk moom aleyhi salaatu wassalaam bu mu gisee lool moom rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu dem gis beneen bàyyite xam di al abbas ibn abdil muttalib di bàyyi abdillah ibn abbas ak al fadl muy seydina al abbas radiyallahu anhu di beneen bàyte xam di rakk ci abu taalib waaye di rakk tamit ci abdullah mi nga xam ne moo jur aleyhi salaatu wassalaam mu ne te moom al abbaas bokkoon na wa kaana min aysari bani haashim nga xam ne moo ginoon woomal ci côté alal moom moo ci ginoon bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ci ginoon a woomle ci wàllu alal gin ci amuk jàppandalu borom bi subhaanahu wa moom al abbaas ibn abdil muttalib radiallahu yonent bi aleyhi kon dem gis ko ne ko yow abbaas sa bi de di dafa nekk koo xam ne dafa bari njaboot te gis nga waqad asaaba naasa ma min hadhihi azma te gis nga li dal nit ñi ci crise bii fantaliq bina ilayhi ñëwal ànd ak man ñu dem ci moom bu ko defee ñu daldi koy woyofal yenam bi man rasulillah alayhi salaatu wassalaam ma jël kenn ci doomam yi mu nekk ak man nekk sama kër ma koy yor yow al abbas nga jël kenn ci doomi sa frère bi di abu taalib di ko dundal mu nekk sa kër nga yor ko bu ko defee ñu daldi di koy woyofalal yen bi lii nag avant lislaam la woon avant ñuy yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na bu ko defee ñu daldi di koy dimbali woyo dimbalee ko ci loolu nga gis aleyhi salaatu wassalaam makaarimul axlaaq yi mu amoon mooy ne deful ni nga xam ne noonu lañ ko xame léegi bopp sa bopp fekk man samay affaire a ngi dox rek na yëfi ñépp yàqu wala sama yoon newu ci ça me laisse de marbre déedéet mbir yu waru la demee noonu mooy ne comme li ñu lislaam jàngal laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li axiihi maa yuhibba nafsi kenn ci yéen du gëm gëm gu tax ñuy wax gu dëgër gu mat lu dul mu soppal mbokkam li nga xam ne moom la soppal boppam mbokkam nag mooy mbokku jullitam ak nu couleuram mën a mel yéen a bokk waaso walla bokk ngeen waaso loolu lislaam xoolu ko ndax moom ni ko yàlla binde ku rafet la walla koo xam ne rafetul loolu yépp ci yem ku gàtt la wala ku njool la loolu yooni lislaam newu ci sa mbokk la daal dimbali ko bëggalal sa mbo sa mbokk li nga bëggal sa bopp kon képp koo xam ne gis nga sa frère wala sa benn mbokk ci diine rawatina ñoo xamante ne nii surtout benn famille comme ni ñu ko xame léegi ak suñu dëkk yi ni mu mel boo gisee ne man nga ko dimbali ko yow manoo koo dimbali dul jël kenn ci doomam yi te fekk moom mu d'accord ci nga indi ko sa kër au moins nga wàññil ko yenn bi noonu loolu def ko bu ci bu ko hésiter waaye waxuñu nag koo xamante ne nii moom bu jëlee say doom du leen yar kooku moom taxul ñuy wax même bu doon milliardaire sax yow amooloo ndékkee amooloo añe amooloo reere mu nar a jël kenn ci sa tur sa sa doom te moom këram tele bi day tàkk vingt-quatre heures sur vingt-quatre wala dix-huit heures quinze heures sur vingt-quatre te liñ ciy teg mooy ay film ki ay caaxaana ki musique buy rëkk guddeeg ngoon julli sax mën naa jot kenn du leen wax jóg julli ji paa bi du toppatoo kenn waa kër gi noonu bu julli jotee sax ñi ciy julli dañuy dem seen néeg fatu julli après ñëwaat continuer bàyyi ñu toogaloon kër gu mel noonu moom bu fa bàyyi bul loo ñàkk ñàkk ñàkk bul bàyyi sa doom kooku ak lu mu am am am mu naan dimbali jox ma sa doom nga koy jox déedéet ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi képp kenn ci yéen nit ñi responsable nga ab sàmm nga te sàmm bu nekk responsable bu nekk dinañ ko laaj li nga xam ne moom la nekkoon responsable nan la ko doon doxale jël sa doom nag joxe ko ndax dangaa ñàkk seetoo loo xam ne avenir li jëm ci wàllu diineem sa yoon newu ci yow gisoo lulul du matériel ak affaire àddina kooku wallaahi boo demee ci buur yàlla di ko layoo te mu nekk ci loxoy kenn loolu dédommagé wu la taxul nga ne man rëcc naa wala léegi yàlla kële la koy laaj déedéet kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la wax seydina al abbaas ibn abdil muttalib radiallahu taala anhu di bàyte xam lii nii lépp laata suñu boroom di ko yónni moom aleyhi salaatu bi ñu demee moom ak al abbas ndax al abbas radiyallahu anhu dana ko waaw baax na nañu dem bi ñu dikkalee abu taalib proposé ko wax ko li nga xam ne moom lañu gis moom lañ dëppoo abu taalib na leen man d'accord naa rafetlu xalaat bi nga xam ne moom lañ ñëw proposé ko waaye mu ne leen ida taraktuma li aqilan fasnaa ma shituma wala am na tamit moo tax qaala ibnu hishamin wa yuqaalu aqilan wa taaliban biñ ñëwee wax ko lool moom abu taalib rafetlu idée bi kon euh, gërëm leen ne leen nag bu ngeen ma fi bàyyilee sama doom jii di aqil ak taalib moo tax Ibn Hisham ndax euh, imaam Ibn Ishaq moom Aqil rek la wax radiyallahu anhu waaye imaam Ibn Hisham mu ne ñu ngi wa yuqaalu nee nañu tamit Aqil wa Taalib ak Taalib am na sax yow aw Taalib mooy ne à la place de Aqil Taalib la wax ndax da ko soppoon sopp gu jéggi dayoo wala ñoom ñaar ñii. mu ne leen man daal ñooñu bu ngeen ma ko fi bàyyilee ku leen neex def leen lu leen neex mooy jël leen ñeneen ñi ku leen ci neex mu ne fa axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama caliyan fa dammahu ilayhi wa axada alabbaasu jaafaran fa dammahu ilayhi bi mu leen waxee loolu sayiduna nabi alayhi salaatu wassalaam daal di jël ali ibn abi seydina ali boobu tuut tànk la yóbbu këram mu nekk ak moom di dund ak moom seydina al abbaas radiyallahu moom daal jël jaafar ibn abi taalib jël jaafar mu nekk ak moom ci noonu nag ci la nekke ku nekk nekk fa nga nekk ba ni nga xamante ne nii ci la suñu boroom yónnee yonent bi aleyhi wassalaam seydina ali radiyallahu anhu daldi koy gëm moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nag di seydina ali kon gis nañ ne kon mu ngi dugg ci lislaam bi nga xamante ne mu ngi am dix ans di gone gu ndaw ci ay at nekk gone nga gis ne ràññee boo xasee ràññee rek jeex na amatul kii mooy gone kii mooy mag ah lii imaam ibn Isxaaq wax ne moom mooy ki nga wa kaana awwalu dhakarin min annaasi amana bi rasulillahi sallallahu alayhi wa ginnaaw yaay Xadiija Seydina Ali na Abi Taalib mooy ki nga xam ne moo njëkk a gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu tamit solo nañu ko wax jooju ko ne mooy ki njëkk a gëm soloo nañ ko ci abdullah ibn abbas moom wax na wax jooju zayd ibn arqam tamit radiyallahu tamit wax la ne awwalu man aslama ma rasulillah alayhi sallallahu ali ibn abi taalib lool imaam ibn jarir soloo na waxu zayd ibn rahimahullah zayd ibn arqam boobu naka noonu tamit imaam ibn abdul bar cité na ko ne Euh, Salman Seydina Salman ak al ak Xabbaab ibn al ak Seydina Jaabir ak Abu Sa'id al-Xudri radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñépp wax nañ wax jooju ne ki nga xam ne mooy ki njëkk gëm mooy euh, Seydina Ali ibn Abi Taalib loolu tamit la imaam az-Zuhri wax sauf que imaam. alki ibn Isxaaq dane ginnaaw Xadiija sayyidina Xadiija sayyidatuna Xadiija radiyallahu anha te loolu mooy li nga xamante ni comme ni euh, as yi wax dane wa huwa qawlul jamii fii Xadiija te loolu daanaka ñépp ci luñ mën a joyal même bu dee am na yeneen wax que ne loolu comme li imaam an-Nawawi wax léegi rahimahullah que ne yaay Xadiija ginnaaw yaay Xadiija la radiyallahu taala anha wa ardaaha euh, moom nag seydina ali radiallahu taala anhu comme ni nga xamante nii noonu la imaam ibn isxaaq ba léegi nettali moom mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da doon julli ak yaay xadijatu radiyallahu taala anha bi nga xamante ne nii ci lañuy julli seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu tuut tànk la ne woon këram mu gis leen ñuy julli mu ne ko lii lan la yow muhammad ne ko lii ngay def nii lan la mu ne ko diine ji loo xam ne euh, mooy diine ji yàlla tànnaloon yonent yi nga xam ne aleyhimu salaatu wassalaam ñoo fi ne ñoo fi newoon avant moom nag euh, bi nga xamante ne nii ci la ko wax mu ne ko maa ngi lay woo ci diine jooju bi mu ko waxee lool seydna ali radiyallahu anhu ne moom day xaar day day day euh, da koy wax kii nu mu tudd baayam day tàggu abu taalib di baayam yonent bi aleyhi salaatu ne ko déedéet bu ko ko wax ndax bugguma feeñal sama mbir jamono jii moo tax moom la imaam ibn isxaaq di wax ne yonent bi aleyhi salaatu dane ko yaa ali ida lam tuslim fattum hada fa makasa caliyun tilka leyla summa inna allaha tabaaraka wa tacaala awqaca fi qalbi caliyin alislaama fa asbaxa gaadiyan ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xatta jaa'ahu fa qaal maada caradta calaya ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu wa tukaffira bil wa takfur billaati wal uzza wa tubri'u min al andaad wa min al andaad mu ne kon bi nga xamante ni kon ci la ko wax mu ne ko damay tàggu sama baay di abu taalib yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko déedéet yow ali bu dee ne euh, tuuboo nëbbal ma sama mbir mi ndax jamono jooju wax naa la période bii ñu nekk mooy bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di woote ci en secret bi nga xamante ne ci la ko wax loolu moom Seydina Ali radiyallahu anhu daal di paase guddi googu ca suba ga nag mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ana lan nga ma gaaral yow lan nga may gaaral yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam muy li ma proposé woon mu ne ko mooy. nga seede ne amul benn buur bu dul yàlla waxdahu la sharika la moom dong amul bokkaale te nga weddi allaat ak al uzza muy allaat ak al seen yàlla yooyu wa tabra'u nga deñ minal àndaadi ci lépp loo xam ne ay ndend la yu ñuy utal borom bi subhaanahu wa taala tamu sori ko moom nag kon noonu la seydina ali radiallahu taala anhu daal di nekk dugge ci lislaam nekk ki nga xamante ni kon ci waxu ñi ñu la wax sànq ci boroom xam-xam yooyu rahmatullah yi mooy ki nga xam ne moo njëkk a dugg ci diine ji ginnaaw sayyidatuna xadiija radiyallahu taala anha wa ardaaha bi nga xamante ni nag ci la ci la dugg ci diine ji moom da nëbb ngëmam comme li ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon ne ko boo ma boo gëmul nëbbal ma sama mbir nekkul nekkoon da cee dugg rek daal di commencer ko siiwal déedéet mais dafa continuer ci loolu te tamit dafa doon ragal baayam gis ko même sax am na riwaaya imaam ibn ishaq mais da ko riwaaya bi duuni sanad comme bi ñu wax nii riwaaya bi ñu wax nii imaam ibn ishaq da ko solo sans càll la mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da doon julli ak moom ci biti Makka noonu benn bés Seydina ki baayam moom bàyyi Seydina Ali radiyallahu anhu de Abu Taalib daal di leen romb gis leen gis leen ñuy mu ne ko mu ne yow mu ne ko sama doomu mbokkum sama doomu frère bi looy def nii muy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko lii mooy diine ji nga xam ne moo doon diine Ibrahim ne ko nag ki nga xam ne moom laa gën soppal lu baax gin koo bëggal lu baax mooy yow sama baay yow di Abu Taalib di sama baay téex ci noonu ak ba histoire bi jeex loolu noonu kon moom da doon nëbbatu dañ doon dañ doon nëbbu jamono jooju moom nag euh, bi nga xamante ne ci lañ nekk noonu di nëbbu euh, seen ngëm moom Seydina Ali radiyallahu anhu loolu moo tax ñu bari foogoon ne moom duggaguloon ci diine ji comme niñ koy gisee yeneen wax yi ci yeneen saxaaba yi radiyallahu anhum ana mooy ki njëkk a dugg ci diine ji wala ban ban nombre nga yow ñaate yow yaay troisième personne bu dugg ci lislaam wala déet moom nag bi nga xamante ne kon ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi feeñale l'islam bi woowaa Màkka bi wa anzir ashiratakal aqrabin wàcce muy suñu boroom wàcce ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko xuppal sa ashirataka bokku euh, di sa mbokk yi al aqrabin yi nga xamante ne nii ñoo la gën a jege bu commencé nag dajale leen woo leen lislaam nag léegi nekk loo xam ne waa màkk yépp dégg ko ba xew-xew yi réaction waa Makka ci fitnaal jullit ñi moom it Seydina Ali radiyallahu anhu mucc ci woon ba ni nga xamante ne nii biñ leen embargoowee dugal leen chien ba Abi Taalib di benn bërëb boo xam ne entre ñaari montagne lay nekk loolu lañ naan chien aw xur embargo leen ne bu kenn jëndati ci ñoom bu kenn bu leen kenn jaayati te bu kenn takkati ci ñoom da buñ takkati ci kenn fekk weddiwuñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te gis nañ embargo boobu sax ñoom nekkul woon jullit ñi rek waaye ñi nga xam ne ñoom ndax bokk ci banu Hashim ak banu Muttalib nga xam ne ñoom li leen ci dugal mooy la fait que gëmuñ woon que seen askan lañu laal wala mbokkoo yi ñu bokk ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam que duñ bàyyi mukk waa Màkka di ko fitnaal ñu boole leen ci embargo bi moom Seydina Ali radiyallahu jamono yooyu mu ngi woon foofu ci chambu boobu di bu baayam di Abi Taalib bi nga xamante ne nag ci la xew-xew yooyu di tartar yi mujj metti suñu boroom ci dogalam bu jiitu ko ne waa Màkka du ñoom ñoo njëkk nangu l'islam bi mooy zu'ama u Quraysh yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam borom bi daal di koy digal mu dem gàddaayi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wasalaam ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam comme que waa Màkka malgré tout moom lañ doon dénk seen alal yi ndax mooy ki nga xam ne moom lañ tudde woon al amin ki nga xam ne dafa wóor bi muy gàddaay moom aleyhi salaatu salaam seydina ali radiyallahu la ne fanaanal ma sama lal bi nga gis sacrifice bu mag boobu nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañu doon ñëw ngir raysi ko ba encercler kër gi taxaw ci bunt bi di xaar balaa fajar bu comme day génn di julli yi bu ko defee ñu faagaagal ko euh, seydina ali radiyallahu anhu borom bi bi ne ko ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bul fanaan tey jibril ñëw ne ko sa borom nee na bul fanaan tey ci sa lal moom alayhi salaatu wasalaam seydina ali radiyallahu anhu la woo ne ko fanaanal ma ci lal bi nga sàngoo sama màntu bi ma doon sàngoo ta bu subaa ndénkaane nit ñi yiñ ma doon dénk seen alal boo xëyee nga delloomal ma ko muy koo xam ne dix ans la amoon bi muy dugg ci lislaam bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di gàddaay treize ans la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam passé Makka kon mu ngi amoon ñaata vingt-trois ans muy koo xam ne vingt-trois ans jeune vingt-trois mu jël nangoo sacrifice loolu nga xam ne jiilu saxaaba ñii nii dañu pare woon sacrifier seen lépp seen dund ngir lislaam sacrifier seen bakkan ngir lislaam ndax mbir yi du loo xam ne ay lu ñuy janeer la ak lu ñuy imaginer déedéet yéeféer yi ñu ngi nii ci bunt bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boroomam wax na ko lu leer tey lañuy ñëw tey lañ décidé woon ngir ñëw ci guddi gi faat la kan mooy fanaan ci lal bi mu jël Seydina Ali ibn Abi Taalib fanaanal loo ko foofu bul foog ne bu kenn foog ne xamul woon xamul woon réalité bi li waroon a xew yëgoon na bu baax ne moom viiwam moo nekkoon en danger ndax il suffisait gars yi xaw a kii bañ a seetlu dañuy ñëw moom lañuy rey waaye mu jël sacrifice boobu ñoom ñépp noonu lañ meloon sacrifier nañ seen alal sacrifier seen am am sacrifier seeni doom sacrifier seeni baay sacrifier seen bakkan ngir l'islam euh, malheureusement ñun moom lan lañu sacrifier dara li ëpp ci ñun sacrifier wuñ dara l'islam jaraluñu dara dara dara vingt-trois ans nga xam ne fii ray'an fii ray'anati shabaab yi fi nga xam ne fleur de vie fi nga fi dund gi commencé di ball nekk ci commencé bi di nekk nga xam ne àddina ubbeeku sa kanam vingt-trois ans nga jël sa bakkan gàllu ko lool ndax lan ndax l'islam moment boo xam ne ñun l'islam lañuy sacrifier ngir lu lu ndaw ci suñu dund lu présenté lu lu wu rek xew-xew bu xew rek day war a tax ñu di sacrifier suñu diine ndax amuñu choix shattaana shattaana ma bayna hada al qarn wa qarn alladhi aasha fiihi ta'ala anhum bi kuffaaru Quraysh yi ñëwee nag gis ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon dem na ñu gis ne Seydina Ali radiyallahu anhu moo fu nekk ñu gën mer moom ci ginnaaw gi moom la Seydina Ali ibn Abi Taalib ba mu fa newee ba def li ko yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi sant ci la delloowe ndénkaane yooyu daldi gàddaay jóge màkkatal mukarrama zaadahallaahu tashrifan wa takriman daldi dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam topp ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi dajeek moom Quba na abu bakrin radiyallahu taala anhu ci la ñëwee gàddaay moom seydina ali ibn abi taalib bi mu gàddaayee xeex bi nga xam ne moo njëkk a am ci lislaam badar fekke na ko mooy sax ki nga xam ne moo bàyti xam boobu di seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ñooy ñi nga xam ne ñoo njëkk a ay yéeféer ci jour boobu di badar nga xamante ne nii moom doon na wax ne aaya bi naan haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim falladiina kafaru qutti'at lahum siyaabun min naar mu ne aaya boobu moom seydinaa Ali ibn Abi Taalib da doon wax wallaahi man maay ki nga xam ne maa ngi waat ci buur yàlla ko ne man Ali ibn Abi Taalib maay ki njëkk a ci kanamu borom bi sukk ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala daldi nekk koo xam ne mooy li aaya boobu doon wax naan ñaari kuréel a ngi yoo xamante ne nii dañoo jote xëccoo dafa am ci seen biir mu ne ñi nga xam ne ñoo yée ñoo yéefér ci ñoom muy Utbat ibn Rabi'a moo tax am na saxaaba yoo xam ne radiyallahu anhu bu ma juumal albara Bara ibn Azib wala Zayd ibn Arqam dañ doon waat non abu Seydina Abu Dhar Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu da doon waat ne aaya boobu ci say Hamza la wàcc ak ñaari an ñaari àndandoowam yi di Ubayda ibn al ak Seydina Ali ibn Abi ñoom ñu njëkkoon a kooraakoor ak Utbat ibn Rabi'a ak Shaybat ibn ak al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a foofale ca mu ne man maa njëkk a bóof ci kanamu borom bi njëkk a xusuuma goog joxalante kàddu goog di am da deret yi tuuru woon jour boobu lan moo taxoon mu tuuru man maay ki koy njëkk a def moom seydina ali ibn abi taalib radiyallahu ginnaaw nag waqantu badar alal jam ca amoon ci la bi mu amee après Badar ci la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maye dogu resam di ki mu gënoon sopp ci ay doomam di as-sayyidatu Fatima radiyallahu taala anha wa ardaaha mu nekkoon xew-xew bu mag a mag mbégte gu fees biir jullit yi ci mariage boobu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di may doomam te bi mu ko koy may nee na ko moom sayyidatu Fatima maa ngi lay may ki nga xam ne moom laa gin a sopp ci sama ci sama waa kër ne ko bul ragal dara ki ma gën a sopp ci sama waa kër laa lay may muy seydina ali ibn abi taalib radiallahu taala anhu wa ardaa moom mi nga xam ne nàmpul lu dul ci prophétie bi dix ans te avant dix yi mu ngi woon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon ay jikkoom gisoon ni mu doon doxaleek moom ak ni mu doon doxale ci kër gi masula xam moom seydina ali ibn abi taalib loolu rax ñu naan ko karamallahu wajha ndax masula sujootal masula jaamu benn yàlla am na nag ci saxaaba yi ñoo xam ne noonu lañu meloon waaye moom moom lañ gën a siiwee di ko wax loolu karamallahu wajha moom mi nga xam ne yàlla moo teral xar kanamam ba ma su koo sujootal ku dul borom bi subhaanahu wa taala ndax lan yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la masa xam bi mu nekkee gone bi mu nekkee mag moo ko yar moo ko defal lépp moo jël doomam may ko mariage boobu nag euh, suñu boroom daldi ciy génne njaboot gu barkeel mu am ak ñoom ñaari doom yi nga xam ne ñooy sayyidaa walla di euh, shabaabil janna ñoom ñooy sangu jeune waa àjjana di seydina alxasan ak seydina alxuseyn ibn abi taalibin sibta rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne ñoom ñooy sangu junuwaa àjjana muy seydina alxasan ak seydina alxuseyn radiyallahu anhuma waaye am moom tamit doom ju jigéen joo xamante ne ni ummu kalthum ak beneen doom sax waaye Ummu Kalsum moom moo ci nekkoon mag màggoon na moom la Seydina Ali ibn Abi Taalib daldi mayoon radiyallahu Seydina Omar ibn al ndax Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ba mu déggee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ne bépp askan day dog yow qiyaam ba mu des askanu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba mu xamee loolu dégg ko ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci la def lu tout ne moom na def lu mu man daal dina ko def ngir am aw askan ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te surtout yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñi nga xam ñu ngi jaaroon ci as-sayyidatu Fatima te as-sayyidatu Fatima anha moom mooy ki nga xam ne mook Seydina Ali ibn Abi ñoo juróon Ummu Kalsum boobu seydina omar daal di koy ñaan seydina ali ibn abi radiallahu taala anil jamii mu daal di koy may moom ummu kalsum boobu moom nag dund na ummu kalsum boobu dund na ba ginnaaw euh, baayam biñ ko rayee di seydina ali moom dund na ba weesu na foofu moom radiallahu taala anha kon moom nag ay ngëneelam du jeex comme li imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ne Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy saxaaba bi nga xamante ne nii mooy ki ëpp ay ci ay ay jagleem yoo xamante ni yu ñu cité la ci ay xadiis yoo xam ne xadiis yoo xam ne seeni càllale wér na ñoom yu dëgër la moom mooy ki nga xam ne mooy saxaaba bi ëpp ay yu ñu tudd ay jalooreem loolu nag li ko waral comme ni nga xam ne moom la imaam alxaafiz ibn xajar raximahullah wax ci alfat bi nga xamante ne jamonoy euh, waa banu umayya yenn umaraa yi ci ñoom dañu doon def di ko ŋàññi di ŋàññi seydina ali ibn abi taalib saxaaba yi nag radiyallahu ngir wan ne li ngeen di wax ci moom du dëgg ay ngëneelam dafa loolu ñun xam nañu moo taxoon ñu doon def exprès di nettali ay ngëneelam moo taxoon ñu koy tasaaree noonu ba ni nga xamante ni noonu la ëpp li nga xam ne moom lañ tudd ci ay ngëneelam moom Seydina Ali ibn Abi Taalib bokk na ci ngëneelam yu rëy yooyu li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax yow ma Xaybar mu ne la ontiyanna raayata gadan rajulan yaftaxu llahu ala yadayhi euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne waat naa ne dinaa jox drapeau bi ndax xaybar ci septième année bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa demoon xeexu xaybar ci septième année bi la amoon dinañu ko gis insha allah bu ñu duggee ci gazawaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy xeex yi nga xam ne moom la demal boppam ak yi nga xam ne dafa yónnee moom aleyhi salaatu wassalaam ci jamonoy période médinoise bi incha allah dinañu ko gis bi ñu demee di ubbi xaybar fekk juif yaa fa ne woon euh, ñu dem première tentative yi mu xaw a difficile yonent bi nag aleyhi salaatu wassalaam ne waat naa ne dinaa jox drapeau bi suba rajulan yuhibbuhu llahu wa rasuluhu wa yuhibbu llaha wa rasuluhu yaftaxu llahu aleyhi dinaa jox drapeau bi suba góor goo xamante ne nii moom dafa sopp yàlla yàlla daal di koy sopp dafa sopp yuhibbuhu llahu wa rasuluhu yàlla da koo sopp yonentam aleyhi salaatu wasalaam daldi sopp góor googu waaye moom yuhibbullaha moom moomu sopp yàlla wa ak ndawam bi lii lii moom doy na sëkk sëkk sëkk ki ngëneel gu nit mën am xam nga beneen côté bi sax yuhibbullaha wa rasulahu boo ko waxee ku nekk man koo woote woo ku nekk ne man sopp naa yàlla sopp naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu moom ku ne mën naa taxaw di ko wax wallahu ya'lamu as-saadiqa min al te buur yàlla nag xam na ki nga xam ne mooy ki dëggu ci wax jooju muy wax ak ki nga xam ne li muy wax la ca gannaaw dëgg la nekk loolu kon mooy lu rëy la nit sopp yàlla loolu loolu loolu lu rëy rëy bokk sopp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye li ko gën a féete kaw mooy yonent bi aley yàlla ci boppam daal di lay sopp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di lay sopp loolu moom loolu moom mooy mooy lo loolu mooy amul amul ngëneel gu ko féete kaw yàlla sopp la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sopp la loolu amul lu ko féete kaw mu ne kooku de noonu la mel Seydina Abu e, Sahl ibn Sa'd radiyallahu Abul Abbas radiyallahu anhu bi muy nettali xadiis bi mu ne fa baata nnaasu yaduukuuna laylatahum ayyuhum yu'taaha falamma asbaha nnaasu gadaw ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yarju an yu'taaha fa qaala ay ali ibn abi taalib bi nga xamante ne ci lañu xëy yonent bi alayhi salaatu was ñépp nag paase seen guddi googu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee lool moo tax ci riwaaye xadiis bi muttafaqun alayhi la ci riwaaye seydina abu abu hurayra radiyallahu anhu euh, seydina omar dane man bés boobu laa masa xemmeem ak nekk jiite jiite dara ak imaara keroog jour boobu laa ko xemmeem waaye lan moo tee du ko xemmeem koo xam ne yàlla dalaa sopp yonentam alayhi salaatu wasallam sopp la yow nga sopp leen loolu kan ban jullit moo dul sopp loolu moo dul xemmeem nekk kooku mu ne man masumaa bëgg jiite dara lu dul bés boobu ma nekkoon ko ki yor drapeau bi ngir lan ngir jot ci sharaf googu honneur googu mayu yàlla gu yaatu googu nee na ku nekk nag ci guddi gi ñu nekk ku nekk di def lu nekk jàpp ne moom lañ koy def moom lañ koy jox bi ñu xëyee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ayna ali ibn abi taalib kon borooma ngo ne ana ali ibn abi taalib ñu ne ko moom de bët yi day da dafay dafa dafa am ak wànneent bët yay metti yashtaki aynay ya rasulallah dafa amoon ci yeneen riwaaya yi ramat la mooy dafa amoon ak wànneent yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom de dafa am ak wànneen dafa am day day bët yee metti yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne woowal leen ma ko ñu woo ko biñ koy indi am ñaari nit ñu ko jàppoo ndax mbir mi ni mette woon ba mënula gis yonent bi aleyhi salaatu ñu daal di koy indi bi ñu ko indee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal tifli ci bët yi ñaanal ko mu ne mu xool mel ni dara masu ko jot moom sax ci boppam seydna ali radiyallahu anhu bés boobu laa gëj am mettitu bët aleyhi salaatu xoolali wa kaana dhalika min mu'jizatihi alayhi salaatu wassalaam dafa tifli ci bët yi ñaanal ko waxatuma mbir mi di ko daat mais ba ni muy génne àddina moom ali eh, moom seydina ali radiyallahu anhu amaatul mettitu bët yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal di koy jox mu dem suñu boroom ubbi xaybar toroxal juif yi yal na leen toroxal comme ni leen toroxaloon foofu daldi ubbi foofu ci loxooy asadullahi al ghalib ali ibn abi taalib waaye xadis bu siiw boobu nga xam ne xadis bu wér la ndax ci yoon yu bari la ñëw mooy bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk na moom ci ay ngëneelam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaa fa fa man kuntu mawlaa fa aliyun mawlaa képp koo xam ne maa nekk sa maa méngoo say mbir Seydina Ali moo nekk ki méngoo say mbir kon ñun moom di Seydina Ali radiyallahu anhu comme ni nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam méngoowe suñuy mbir noonu la méngoowe suñuy mbir moom seydina ali ibn abi nekk mawlaa li kulli muslim wa li kulli mu'min euh, loolu nekk ci manqaba yu mag yi nga xam ne moom la moo tax ci boobu nag la ko seydina euh, omar ñëw ne ko hani an yaa ali maa ngi lay tatagal yow seydina ali laqad asbaxta wa amsayta wali waliyan li kulli muslim bi mu déggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax lool nga gis saxaaba yi radiyallahu bokk nekkuñu woon genre gi nga xam ne bu ñu gisee lu baax ci kenn dañ ko koy soxore Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu déggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko lool mu ñëw ne ko maa ngi lay tatagal yow Ali yow de mujj nga léegi dangay xëy mujj ngay gont di xëy mooy li des ci sa àddina yépp ba allaaxira ñëw yow danga mujj nekk koo xam ne yow yaay kilifaay kilifa nga kilifaay képp koo xam ne ku gëm la méngoo ay mbiram moom alayhi salaatu wassalaam comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk bokk na moom ci li nga xam ne moom la gënoon a siiwe moom seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anha anhu wa ardaa mooy kaana asadan lillaahi wa asadan li rasuulihi aleyhi salaatu wassalaam gaynde la woon ngir boo xam ne gayndeeg boroom bi ak gayndeeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, gis nañ Badar la mu fa def Uhud noonu waaye nga xam ne bokk na Uhud ñi nga xam ne ñoo resté woon bi mbir yi tare ba ñu bari daw moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo desoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme niñ koy gisee ci biir siira bi inshaa waaye keroog ghazwatu xandaq bi nga xamante ne ni amr ibn abd wudd aleyhi min allaahi maa yastaxiqu jóge na fële fexe ba tëb kanaal bi nga xam ne moom lañ defoon ngir yéeféer yi duñu yu quraysh ak ghatafaan ak araab yi duñu mën a dugg biir madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci lañ def lool ba amr ibn abdi wudd ak ikrima ibn abi ak keneen daldi tëbe ba am porox ndoll bu ñu jaar ba agsi bi amr ibn abdi wudd taxawee ne ana kan man yu baaris ana kan mooy ki nga xam ne mooy ñëw kooraakoor ak man jàkkaarlook man ci xeex Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy ki nga xam ne ba ñu gisee ñoom ñu bëtt foofu moo daw ànd ak benn mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu ngir kar leen Amr ibn Abd Wudd di bàkku nekk man yu baaris ana mooy génn xeex ak man Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy ki nga xam ne moo ne ko man xaarul keneen wax mu ne man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko innahu Amr ibn Abd Wudd ne ko Ali kii de Amr ibn Abd Wudd la mooy ak njàmbaaram ni ñu ko xame woon Badar ñëwoon nañu toroxal ko ba ba blessé ko moo taxoon manul woon ñëw xandax nag Amr ibn Abd Wudd ci kuffaaru Quraysh yi ne moom tey day ñëw jël revanche bi mu agsee kon wax na li mu wax Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko man yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko innahu Amr kii Amr la léegi Amr foog ne moom kon gaa yi dañoo ragal te pourtant am na ku ne ko man dafa wax rek Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko man comme que tamit nee na man ñi ci des bàyyi ñépp noppi ndax am na ku wuyu tekkiwul ne moom dafay doon wax loolu ñépp toog kenn ñemewu la wax Seydina Ali radiyallahu wax tekkiwul lool de mooy ne moom da ko wax rek mu ne ko man d'ailleurs wax naa le na moom mooy ki nga xam ne moom ak ñenn ci saxaaba yi radiyallahu bi gaa yi bëttee foofu ñoom ñoo dem ngir songu leen ngir kar leen mu répété waat moom Amr ibn Abdi Wudd ne man yubariz ana kan mooy kii mu ne ko waat man yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko innahu Amr Amra kii Amr la innahu Amrun bo kii Amr la yonent Seydina Ali radiyallahu anhu noppi Amr dem ba foog ne nag jàpp na ne kon ñii àjjana ji ñuy wax ak safara si ñuy wax bu dee gëm gént kan mooy ñëw ne ñëw seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne ko waat man yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko innahu amr mu ne ko walaw kaana amr mu ne ko walaw kaana amra même bu dee amr la yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñetteel bi amr dafa ñëw di puukaréew yéen bu dee seen àjjana ji ngeen di woote ak seen safara si ngeen ne ku ñu ci ñun fa la jëm lu tax kenn mënu la ñëw Seydina Ali ibn Taalib newaat man yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amr mu ne ko walaw kaana amra même bu dee amra la bàyyi ma rek ma dem bi mu demee amr ne ko man ant mu ne ko Ali ibn Abi Taalib yow yaay kan mu ne ko man la Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne ko sama doomu mbokk bëgguma laa def dara seetal ma keneen mooy ndax dafa xamoon baayam di Abu Taalib am nu mu séqoon jàmm ak dëkkaale bu baax ak wóllëre mu ne ko bëgguma laa rey ndax sa baay mu ne ko man boo ma bëggu la rey man Ali bëgg naa laa rey Amr mer wàcc fas wi mu yéegoon daal gor fas wi fas wi bu suuf waxoon nañ la ne kaana amram na abdi wuddin batalan fil jaahiliya min abtaali quraysh jaahiliya sax ci la mën a nekk moom dafa nekkoon moom amr ibn abdi wudd dafa bokkoon ci jàmbaaru quraysh yi nga xam ne ñu baree ko euh, même arme bi mu yoroon ak koŋ bu koŋ yi doon sol kenn amu ko woon ci arab yi comme ni nga xam ne noonu la Seydina Omar radiyallahu anhu di wax Seydina Ali après bi ñu mu gor ko ñëw bi ñu ñëwee Amr daal di dóor Seydina Ali daal di koy moytu radiyallahu anhu ñu songoo ba poussière bi jóg Madinatul Munawwara dafa bari woon suuf foofu ñu nekkoon mu jóg ñépp kenn xamul lu xew ñu jekki-jekki dégg ku naan allahu akbar ñu seydina ali radiyallahu anhu ray na ko ba dagg bopp bi naan allahu akbar toog ci dënna amr ibn abd amr wudd bopp ibn abd wudd nga gis ne même xeex sax ni ñu nekke woon ñoo xam ne muy makaarimul axlaaq dañ ci newoon ndax bi mu ko rayee ba ñëw Seydina Omar dane ko lan moo tax radiyallahu anhu lan moo tax jëloo mbubbu koŋam beeg bi mu sol ndax araab yi kenn amul mbubbu koŋ bu mel noonu pour xeex mu ne ko yaa axi yow sama mbokk Omar bi ma ko rayee bi ma yéegee ci kawam baray ko damaa dem ba koy jël ma gis awraam feeñ ma rus ma ma bañ koo bàyyi noonu ma bañ koo dindi awraam di feeñ ma bàyyi kook moom waaye lii mooy ban wax xoolal makaarimul axlaaq jikko yu rafet yooyu kii génn na àddina yéeféer bu bon bu ñëw di défier yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi ko gëm ñu ray ko nga ne duma dindi lim soloon ndax damay bañ mu nekk uryaanan ay awraam di feeñ radiyallahu ta'ala anhu ci naka noonu moom la fekkee xeexu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yépp yudul Tabuk ak yi nga xam ne yenn yi nga xam ne da ko doon toogloo Tabuk nga xam ne muy xeex boobu amoon ci huitième année bi nga xam ne ñoo per euh, romain yi ñoo waroon a xeex laale nga xam ne moom bu xeex boobu amoon daanaka mooy xeex bi l'islam masula xeex jamono yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax Rome ñépp xam nañ ne xeex ak romain yi bokkul ak xeex ak arabe yi ndax Rome temps yooyu ñoo nekkoon puissance mondiale ba pare teg ci armée ñoom arme bi ñu yoroon du arme professionnel la du ay nit yoo xam ne kii jaaykat la yi kii la bu dara xewee ñu dajaloo xeex déedéet ñoom loolu dafa am ñoo xam ne loolu lañ doon def mooy arme moo xeex aar ñoo doon défendre réew mi ñooñu comme ni ñu xamee armée léegi ñoom dañu amoon lool ak matériel bi am yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam desloo ko madinatul munawwara ne ko ngir mu surveiller ko nekk ki nga xam ne moo koy wutu ci waa këram moom alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la ko wax loolu am yenn naafiq yoo xamante ni ñu ne bàyyi ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dem ñu ne ah maa lii mii daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi bàyyiwu ko fi lu dul ne daa am loo xam ne moom la bañ ci moom loo xam ne moom la bëggul ci moom bi ko Seydina Ali radiyallahu anhu déggee nag mbir mu metti ko mu dem topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem ba dab ko bi mu ko gisee mu ne ko euh, mu ne ko lan moo xew Ali lan moo tax nga ñëw radiyallahu anhu mu ne ko ndax danga may bàyyi ma nekk ak jigéen ñi nga may dem xeex bàyyi ma ak jigéen ñi ndax li naa yi wax ñoo ko merloo mu dem yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi ba pare mu ne ko ndax da ndax ma fee bàyyi ndax daa am nit ñi am nañu ne danga ma fee bàyyi ndax daa am looy bañ ci man yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi koy muuñ muuñam googu ne ko amaa tarda an bi manzilati haaruna min muusa geyra annahu la nabiya ba'di alayhi salaatu wassalaam ne ko yow xanaa ali daldi koy muñ ne ko xanaa gërëmoo nga taxawe place bi nga xam ne moom la haarun seydina haarun ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam taxawoo woon frère am boobu di Seydina Muusa ibn Imran radiyallahu anhu ni mu ko taxawe woon li mu féete woon ci moom nga féete ko ci man suuf ka nag yonent amul ginnaaw man mu nekk tamit manqaba boo xam ne min manaaqibi Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko xanaa kon gërëmoo lool Seydina Ali radiyallahu anhu ne gërëm na daw di dem moo tax Zayd ibn Arqam anhu mu ne bi muy daw di dem poussière bi doon jóg mu ngi mel ni maa ngi koy gis nii radiyallahu anhu wa ardaah moom nag bi yonent bi aleyhi salaatu salaam pour gàttal ndax géej la goo xam ne du jeex bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génnee àddina ba seydina abu bakar nekk xalifa ginnaaw moom seydina umar ibnul nekk xalifa ginnaaw gi moom euh, Seydina Usmaan ibn Affan daal di wuutu Seydina Omar nekk xalifa ginnaaw bi ci la bi ñu ko faatee moom Seydina Usmaan ibn Affan ci l'an trente-cinq après gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la jullit ñi daal di tabbe ki nga xam ne daldi tànn ngir jiit ki gën ci ñoom muy seydina ali ibn abi taalib anhu di ñeenteelu xalifa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xilaafaam di xilaafa goo xamante ne nii masu cee toog noppalu masu la noppalu ba mu duggee ci lislaam ba léegi waaye xilaafaam nekk loo xamante ne nii ci dox tànki jàmm ci la dëkkoon ba moo taxoon mu génnoon dëkku yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fi nga xam ne fa ko denc muy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam daldi dem fële ci iraq kuufa fala nekkoon ngir ak basra jaaroon basra ngir dëppale kàddu jullit ñi alay moom seydina ali ibn abi taalibin radiallahu taala anhu ba mu nekkee foofu nag jàngaleem yu bari jàngale fa jàngale yu am solo fa la neewoon moom seydina ali ba ni nga xamante ne nii noonu la ko abdurrahman ibn muljam al muraadi dal di koy faat fekk mu xëy benn fajar di soññ nit ñi ngir ñu julli ji fajar ci la ko Abdurrahman ibn Muljim boobu almuraadi ibn Muljam almuraadi woom daldi faate dóor ko jaasi ci bopp ba ci la génne àddina bi nga xamante ne nii ci la def loolu Ummu Kalsum mi nga xam ne moo doon doomam te ñu tuddaloon la ko léegi di sœur ci alxasan ak alxuseyn sibta rasulillah radiyallahu taala anil jamii mu ne ay mbir mi nekk tiis wu mag ci moom mu ne ay way man jullik fajar sama jëkkër di seydina Umar ibn xattaab ñu ngi ko rey fajar fekk mu doon jiite ñu rey ko sama bàyyi ngi tamit doon dem di julli ji fajar di ñu nit ñi ngir ñu génn julli ñu daldi koy faat moom seydina ali ibn abi taalib ci la quarante après gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk mu ngi amoon euh, ci xilaafa gi daanaka cinq la ci def moom seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa kon xam naa mën nañu yem foofu ci gàttal ci tarjumaam moom moom moom nga xam ne mooy ki njëkk a dugg ci diine ji ginnaaw sa saydatu xadiija radiyallahu anha comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn isxaaq rahimahullah daal di waxe euh, kon ci gàttal gis nañ mooy kan gis nañ ay jaar-jaaram waaye jaar boo siira bi yépp dinañ gis dinañ gën yaatal loolu ndax ku wax dund yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax dund seydina ali ibn abi taalib ku wax dund yonent bi aleyhi salaatu salaam wax dund saxaabaam yooyu nga xam ne suñu boroom moo leen tànn comme li seydina abdullah ibn mas'ud wax ka inna allaha axtaara asxaaba rasulillah yowma axtaara nabiya këne yàlla subhaanahu wa taala bés bi mu tànne bi mu tànne yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ci la ko tànnale àndandoowam yooyu nga xam ne ñoo ñi ko doon jàppale ci diineem ji def ba tey bu ñu toogee fii di nettali lii di jàngaat lii mu nga xam ne mooy continuer ilaa yawmi diin ñoom ñoo tax radiyallahu taala an seydina ali wa anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'aliya al firdawsi maskanahum wa mathwaahum